awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci axkaamu siyaam wala axkaamu sawmi sawmi ramadan di attey wooru woor weeru koor ndax finalement yeneen façon wooru naafile yi yooyu duñ ci dugg incha allah eh, jotaay bii ñu weesu nag am na masaayil yu ñu jotoon a gis yokku ci jotaay ba weesu woon ñëwoon nañ ba àggoon ci wàllu weer wi ci lan lay saxe que ne dañoo weeru koor dugg si na waxoon nañ ne ci ñaar lay saxe mooy ci gisu rama weer wi koor gi vingt-neuvième du mois Chaban ci guddi yi ñu gis ko walla gisuñu ko ñu matal trente mooy deuxième bi waxoon nañ la am na ñeneen ñu naan affaire këne mën na nekk ci wàllu calcul waaye ñooñu seen euh, loolu noonu seen wax jooju dafa daif ñoom faqdiru biñ doon wax ñaari wax yi nga xam ne ñooy yi ci no yi ci gina siiw fuuf yooyu rek lañ indi woon muy fa in ghubbiya aleykum wala wa in ghumma aleykum faqdiru iddata shaabaana wala faqdiru iddata shaabaana thalathin wala faqdiru thalathin mooy ngeen matal bu dee nuage dafa am nuit de ndax dafa am ay nuyage ba mënuñu koo gis te suba ba ku kon woor na ngeen matal trente te loolu moo doon deuxième bi am na nag ñeneen ñu ne ñaar yiñ gisoon ci firi ci euh, wuute boroom xam-xam yi ci wàllu wu ñenn ñi dañu ne te mooy waa jumhur bokk ci xanafiya yi di xanafiya yi maalikiya yi ak shaafiiya yi rahmatullah alayhim ak benn wax bu ñu jële ci imaam ahmad ibn hanbal raxmatullahi ala aljamic kene loolu mooy fa akmilu comme ni ko yeneen xadiis daldi firee comme li imaam alxaafis waxoon fal xadiisu yufassiru alxadiis ndax day ñëw di leeral beneen xadiis boo xam ne dafa am lënt-lënt loolu mooy li waa jumhuurul ulama wax am beneen bi ne faqdiru mooy fa dayiqu na ko xatal te loolu mooy mashhuurul xanaabila mooy li siiw ci madhabu imaamu ahmadu ibn hanbal rahmatullahi ala jamii këne mooy bu dee de guddi vingt bi dañoo xool ay nuage wala taw am daal lu dox digganteeg asamaan si leer bañ man ko xool bu boobaa dañ koy xatal xatal ko mooy lan dañuy jàpp ne suba ci ramadan la bokk mooy premier jour ramadan am na beneen wax boo xam ne Euh, wax la nag boo xam ne du léegi rek la xew mooy waxu calcul euh, nit ñi léegi ils ont tendance foog ne mbir mi bi xewee yàggul mais déedéet imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi boo demee ci al-Majmu' daal dina fay tudd wax bii euh, di Majmu' al-Majmu' ci sharh Muhadhab bu imaam Abu Ishaq ash-Shirazi ash-Shafi'i rahmatullahi ala al-jami' muy téere imaam an-Nawawi bu yéema boobu di al-Majmuu raxmatullaahi aleyhi foofu tudd na fa wax bi naka noon imaam al-Xaafiz ibn Xajar raxmatullaahi aleyhi damit tudd na ko ci Fathul yi pour wan la mbir mi bu jàpp ne mbir bi ñiy wax affaireu calcul lu bees la de yàgg na waaye comme niñ la ko waxoon madahibul euh, arbaa yépp ñeenti ngir yi ñoom ñépp dañoo dàq ne calcul moom mënuñu ko saxale ci weeru koor wala génnug weeru koor ak weer wu man di doon ci weeru lislaam yi ñi wax calcul bi nag imaam an-Nawawi rahmatullah yi dafa ne ki ko wax mooy kenn ci shaafi'iyya yi di abul abul abbaas ibn surayj rahmatullah alayhi moo ko wax ak Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir te kooku min at-taabi'iin eh, Abul Abbaas ibn Surayd ci boroom xam-xamu Shaafi'iyya yi la bokk rahmatullah alayhi waaye Mutarrif moom siiw na huwa al-alam Mutarrif ibn Abdillah ibn ash-Shikhir eh, bokk ci taabi'iin yi nekkoon ci taalibey saxaaba yi moom bokk na ci ne ak moom mën nañ ko jaar ci calcul lu tax mu indi lii mooy tamit euh, mbir dangay objectif ndax xam-xam noonu la doone rek lii wa noot ñi ëpp lii lañ wax nga bëgg a suul beneen wax ji comme si kenn masu ko wax wala ñi ko wax démb la ñu fay ah ah déedéet boo tax Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir kooku moo jiitu imaam abu xanifa moo jiitu imaam malik moo jiitu imaam ahmad imaam yi ñoom ñëpp moo leen jiitu moom taalibe saxaaba yi la woon kon kay kooku buñ la ne am na ku ko doon wax ci taalibe saxaaba yi kon dangay xam ne kon wax ci amoon na même bu dee wax la ñu ñu noot mais dañu koy nettali pas pour jëfe ko mais pour xamal ne nag wax bi mas naa am nag mu ne moom imaam an-Nawawi ba léegi rahmatullah ci al-Majmuu' wa ibn Qutayba min al-muhaddisiin naka imaam al-Haafiz la ko toxale tamit ci Fathul Baari rahmatullah alayhi mu ne wa ibn Qutayba ak imaam ibn te bokk moom ci ulamaa u taabi al ci boroom ahlul xadiis waa xadiis waaye bu dee imaam alxaafiz ibn xajar bi mu nettalee wax yii ci faqdiru ne loolu mooy nañu ko calculer bu dee ne vingt-neuvième jour bi nañu xool calcul yi lan la calcul yu joxe nañu ko natt ci wàllu calcul mu ne waaye qaala ibnu abdil bar imaam ibnu abdil bar nee na laa yasixu an mutarrif ne nettali nag bi ñu nettali na Mutarrif ibn Abdillah taabi'i bu mag boobu moo ko wax mu ne loolu wérul ci moom voilà mooy ne wérul même bu dee nettali bi am na ñu xam ne kon wax ñu yàgg la mais moom mu ne loolu noonu moom imaam Ibn Abdil Bar namari al-Andalusi rahmatullah mu ne loolu loolu mu ne wa amma ibn Qutayba fa laysa huwa mimman yu'arraju alayhi fi mithli hadha mooy day jël wax ñi wax lii ñiñ ne ñoom lañ toxal ne ñoo ko wax mu jël ngir wan la dëgg-dëgg est-ce que wax ji premièrement nettali bi ci ñoom wér na bu wéree est-ce que kooku bokk na ci ñi nga xam ne ci domaine bi ñoom lañuy ñuy bàyyi xelam déet ndax tamit lu ne daa am domaine am moom mu ne imaam ibn abdul bar ginnaaw bi mu la ne nettali bi nettali ci mutarrif loolu wérul noonu nan la ko xame mooy ci sanad bi mooy seenu nettali bi lay jël ndax nettali yi nii bu dee téere yi dañuy ñëw rek nettali mais dafa am téere yoo xam ne ñoom dañ koy riwaaya comme musannaf yi ñoom noonu na dañuy ñëw jële ci diw comme ay Abdurrazzaq Muhammad musannaf bu imaam Abdurrazzaq ak yooyu rahmatullah alayhi comme buñ nee wax ji Abdullah ibn Abbas moo ko wax imaam abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma du ñëw rek ne wax nañ de da koy par riwaaya an diw jële naa ci diw an diw an diw mu ne abdullah ibn abbas nee na loolu lañuy def léegi nag noonu lay kii xool gis ne càlla lay baaxul mu ne kon loolu wérul ci mut këni mutarrif moo ko kanta ibnu qutayba ci waa ahlul hadith mu ne moom bokkul ci ñi nga xam ne ci domaine bii ñoom ci ñi ñi ñi nga xam ne ñoo ci ñooy duñu référence yi nga xam ne ci domaine bii nii nii ñu nekk moom bokk na koo xam ne dañ koy gestu ci mbir yi ah, léegi kon loolu mooy wax yi am na nag naa dugg ci naa dem ci biir waaye ak ñi nga xamante ne ñoom imaam Ibn al nga xam ne ñoom bon wax nañ ci pour delloo wax jii nii ak li imaam euh, boroom kii nu mu tuddati maarifatu ilmil ibnu salaah moom daldi moom ci leeral di waxu ibnu surayji bi doon na ko leeral pour wan ne moom jubluwu ci li ñu jàpp li ñu jàpp comme li imaam ibn euh, ibn al arabi bi muy dajji wax jooju moom ni mu ko dégge moom mu ne peut moom moom euh, imaam euh, lu ma wax sànq euh, ibnu Salah que ne moom dégluwu ci moom jubluwu ci loolu que ne moom li mu ci jublu rek mooy li muy wax xisaab mooy li nga xamante ni dafa am yoon Euh, euh, mooy biddiw yi euh, biddiw yi weer wi ak yooyu weer wi dafa am ay manazil yoo xam ne fa lay ay jaaruwaay ak fu muy wàcc nga xam ne bu àggee fii day ngand bu àggee fee sew ak yu mel noonu mu ne moom yooyu la ci jublu ibnu suray ji loolu kan moo ko wax imaam ibnu salah mu ne loolu la ci jublu mais jubluwu ci comme li nga xamante ne nii mooy calcul yu poussé yi non non moom maarifatu manazilil qamar hiya maarifatu sayril la moom loolu la ci jublu mooy do weer wi étape yi muy jaar ak fi muy fi muy fi muy wàcc yi muy jaar di traversé moom yooyu la wax moom ibnu ji waaye ni mu ci man di demee mooy euh, lii nii wax la joo xamante ne nii wax la joo xam ne ju shaad la presque bu isolé la dañ koo nettali nii nag pour nit ñi xam ne wax la bu am te suñu jamonoom xam nañ ko gars yi moom dañu ñëw rek wax mais moo tax ñenn ñi ne même lu man di de man di demee ijmaa boroom xam-xam yi jiitu woon da leen da leen a euh, ndax imaam ibn al munzir rahmatullah alayhi dafa solo al ijmaa que ne loolu noonu kenn du ci bàyyi xel mooy wàllu calcul te nag ijmaa bu xasee taxaw mooy leneen mënu la ñëw dindi ko ijmaa bu amee leneen mënu ko dindi moo tax imaam alxaafis ne wa naqala ibnul munzir qablawul ijma ala dalik kon euh, te loolu li muy gën a nekke mooy mooy mooy surtout asamaan si leer euh, asamaan si leer ñu ne mais calcul yi daal wax na ne mooy yow asamaan si leer ñu xool gisuñu nga ne non calcul yi nee nañu de toute façon weer wi mën naa feeñ euh, bërëb sàngam c'est possible après kon yéen ñu woor no <laughs> non mu ne loolu moom ijmaa bi du ko jiitu kon loolu moo jëmoon ci wàllu calcul yi léegi muñ paree ci loolu euh, ñu ñëw nag ci masala bi nga xam ne moom lañ waxoon que moom lañuy ubbee tey boo fàttale ko dañ ne woon waa léegi ci wàllu gis weer weeg euh, walla duñu woor euh, nuit de doute bi ca suba ga duñ ko woor mooy bu dee dafa am ay niir ba gisuñu weer wi xool gisuñu te muy vingt-neuvième ci mois Chaban wala mu nekk we mois Ramadan mais vingt-neuvième jour bi dañuy continuer ba trente yi mat léegi wax ji mooy waaw bu dee bi Ramadan di dugg si ñun dañoo jàppoon ne jour bi jour de nuit de bi ca suba ga duñu woor ndax gisuñu waaye ndege affaire bi feeñoon na am na ñoo xam ne ñu ko gisoon lañu mais dañoo yéex a ñëw agsi ñoom gis nañu ko bi ñuy ñëw ci dëkk bi ñuy duggsi ci dëkk bi mais dafa guddi laata ñuy agsi bu guddi ñoom ñu ñëw tëddi te ñu ñu bari waa dëkk bi nag xool nañu gisuñu voilà léegi mu ñëw ci xëy fajar ah, julli jot ñu nodd mu ñëw ci imam bi ñu julli ba pare mu gis imam bi ñoom ñu gis na ko ah dikat bi ñuy ñëw ñun de seen nañ weer wi waaye bi ñuy agsi dafa guddi woon ñépp tëdd moo tax ñu tëdd waaw léegi loolu mooy leer nañu kon bés bii nii te gaa yi am na ñoo xam ne xëy nañu ndékki en tout cas walla yéene wu woor léegi nan lay deme mu leer nañu kon jour bii ñu nekk tey ci Ramadan la mooy premier jour mois ramadan tey kooku dañ naan la euh, waa ji loolu dal mooy waa dëkk boobu xam nga gars yi ko gis moom ñoom amuñu problème ndax ñoom dañuy dañuy xëy yéene bu woor mais ñi mu fekk ci dëkk bi mënuñoo génn ci ñeenti cas yi di ñëw bi di njëkk mooy waa ji moom jàppoon comme li nga xam ne mooy ngiiru xanbal yi nañ na rek benn xanbal yi fekk dëkk bi dafa am euh, ñépp fii ne comme dëkk comme dëkk jullit ñaa léegi moom le fait xam nga am nay jamono da doon gis dëkk yoo xam ne ñoom benn ngiir rek a fay ne ay Afrique de l'Ouest Afrique du Nord Maliki rek lañu woon ba am na ba léegi may wax ak yow nii am na coin yoo xam ne ci dëkk yooyu ci réew yooyu ñoom benn ngir rekk lañu xam mais léegi gis nga mbir mi ni mu tasaarooweeg léegi ni mel mooy ni ngir yu daanaka yeneen ngir yi muy ñetti ngiir yi ci des bu imaam Abu Hanifa imaam Shafi'i imaam Ahmad ibn Hanbal yooyu yépp am na ñoo xam ne ñoom ci lañu gën gis ci ngiir yooyu ci lañu gën a gis seen bopp ko ci ngiru imaam Maalik loolu nag du loo xam ne lu grave la bañ naan waa il faut il faut se protéger non non protéger contre la mel ni mbir mi daa baaxu non te pourtant loolu boroom xam-xam yi dëgg-dëgg dañ ko doon jàngale xoolal ay ñoom imaam boo demee euh, ci ay rimaax bu Seydi alxaaji Omar al-Ghadawi al al al Fuuti euh, taal mais Cheikh euh, Cheikh alxaaji Omar da gis rahmatullah alayhi ci kii bi noonu rimaax bi ni lay indilee. divergence boroom xam euh, boroom xam-xam yi ci masala yi voilà pour wane lool mooy boroom xam-xam yi xamoon nañu ko mais mais awaam yi te ñooy ñu ëpp ñoom xamuñ woon lool te da ngay gis ñoo xam ne dinañ xaw a góor-góorlu nii sax mais dañuy jàpp ne le fait que xam yeneen giir yi wala loolu problème la dal na dal na la nekk problème lépp ci yoon ay ci njàngalem yonent bi alayhi salaatu wa salaam la tukkee nan la mën a nekk problème loolu kay du problème lii problème kay dëgg mooy yow nga nekk un fanatique xam sa ngir képp képp nekk muqallid koo xam ne day moom day copier aveuglement du nag loo xam ne aw xas la am na ci ñu muy nekk xas ci ñoom mais am na ci ñoo xam ne loolu muqallid du nekk xas ci ñoom awaam yi il faut ñu topp kenn ndax wuutee boroom xam-xam yi kii ñii ñu loolu loolu day jaxase ñu bari mën na leen a tax dootuñu xam moom nan la ñuy génneeti ci mbir yi mais ki muy nekk xas ci moom mooy ki nga xamante ne nii moom am na les bagages qu'il xam na euh, mbir yi bu madhabam bu dee ne ci question donnée masala sàngam ah gis na ci loo xam ne moom lu leer la lu tukkee ci xadiisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu wuteeg madhabam te mu leer nañ te fekk waa madhabam bi ñuy teg ci ñoom seen arte boobu ci seen ñoom gisuñu woon texte boobu par exemple wala imaam bi imaamu madhab bi amul woon xadiis boobu yow doo toog rek ak ni nga mel ak li nga am xam-xam bi nga am yépp naan comme que moom la def man moom laay def même bu dee xadiis bee wér di fexe di di di di di interpréter xadiis bi ngir fexe ba mu dëppook yow seen waa mazhab ni mu ko gisewoon ci loo xam ne du dëgg loolu mooy aw xas te loolu mooy aw ŋàññ ci boroom koo xam ne moom àgg na am na les moyens qu'il faut voilà léegi kon ñu ñëw ci lu ñu waxoon mooy dëkk bi am ñoo xam ne ay xanbal yi lañ wala ñoo xam ne ñoom dañu jàpp ne avis xanbal yi rahmatullah alayhim mooy bi gën a noot mooy ne euh, nuit de daal bu amee ay nuages ak yooyu gisuñu weer wi waxoon naa la nuit vingt-neuvième jouru Chaban ci guddi gi mu leer nañ lool kenn du ko tudde nuit te kenn waxul ne ay weer wi feeñ nag nit ñi waxtaanuñ ceeg yooyu du ci mais lool kenn du ko tudde nuit de te loolu moom la Shafi'i yi mbooloo mu bari ci ñoom wax rahmatullah alayhi mooy këne mbir mi daa am obstacle bu tax mënuñoo gis weer wi Hanbali rahmatullah alayhi gisoon nañ ne ñoom dañ ne te lool mooy gina siiw ci seen giir këne ca suba ga dañuy jàpp ne mooy premier jour weeru koor xam nga loolu noonu sax loolu mooy li gina siiw ci ngiiru euh, imaam Ahmad rahmatullah alayhi waaye waaye waaye du du loolu rek lañ jële ci moom gisoon nañ ci benn wax boo xam ne dafa ànd ak waa jumhur boo xam ne ci imaam ahmad ci boppam lañ ko jële rahmatullah alayhi moom mu ànd ak xanafiya yi maalike yeeg shafiya yi rahmatullah alayhi que ne jour boobu ke ca suba ga kenn du woor dañuy bàyyi ba man trente moo tax imaam ibn al jawzi rahmatullah te loolu am na beneen wax ah. am na beneen wax boo xam ne dane da ngay ànd ak imaam bi la ñuy déglu mooy ki nga xam ne moo jiite dëkk bi wala imaam bi gën a mag ci dëkk bi imaam raatib beeg yooyu moom la ñuy déglu bu nee lii la daal comme que jaxasoo bi am na noonu bu nee lii la ñu topp moo tax imaam Ibn euh, ci at tahqiq ab téereem moom daal dina indi wax yii ñu wax te ñaari gisoon nañ ko bu mujj bii lañu gisul lañu la mooy que imaam bi ngay àndal ndax imaam Ibn jawzi dane ci téere boobu li ahmad fi hadhihi al mas'ala ah, wa hiya ma ida xaala duna matlaci lhilaali gaymun aw qatar leylata salaasiina min chaaban salaasatu aqwaal dane moom imaam ibnul jawzi rahmatullah aleyhi xanbal yi la woon ah, boroom zaadul masiir ci wàllu tafsir Zaadul Ma'ad lañ ëpp luñ gis ndax loolu imaam Ibn qayyim moom it Hanbali la bokkuñu imaam Ibn qayyim al kii nag imaam Ibn al-Jawzi bokkuñu kii moo njëkk kii moo moo jiitu woon imaam Ibn qayyim al imaam Ibn jawzi moo jiitu moom mu ne rahmatullah alayhima mu ne li Ahmad ñeel na suñu imaam de di imaam Ahmad di suñu imaamu ngir de. ci masala bi nga xam ne mooy bu dee ne dafa dox diggante vingt euh, ci mooy ci Chaban dernier guddi bi bu dee ne daa am bi ñuy woowee nuit de ay ay nuage wala lu tax ba gisuñu weer wi mu ne am na ci ñetti wax bu ci njëkk mooy yajibu sawmuhu ala annahu min ramadan dafa war ci nit kiy fekke loolu mu woor ci suba ga jàpp mooy premier jour ci ramadan lii nag mooy mashhurul hanabila boo demee léegi ci ngiiru hanbali yi lii la ñuy ubbee moo tax bu ñuy wax dañ naan ngiiru hanbali yi ñoom dañu jàpp ne bu lool a ah xewee ca suba ga mooy ramadan voilà ñoom ñi ne faqdiru mooy fa dayyiqu mu na ngeen ko fa dayyiqu na ko xatal loolu mooy bu njëkk bi mu ne saaniha wax yi yëpp nag imaam alxaafiz ibn xajar daal dina koy toxal tamit ci alfath waxu imaam ibn al boo demee dama ci téeréem bi ñu la wax sànk di nga fa fekk wax yi rahmatullah alal jamii mu ne saaniha deuxième bi laa yajuuzu fardan wala naflan mutlaqan bal qadaa wa kafaara wa nadran wa naflan bi wifaaqi aada euh, mu ne deuxième bi nag avis bi bi mooy ne day jàpp ne ci ramadan la bokk mu woor deuxième bi mooy du ko woor warul kooku du ko woor laa yajuusu mooy dafa warul mooy bu ko defee it mu ñàkk koo defee mooy bu ko defee jàpp ne Ramadan la du baax lii mooy wax bi ànd ak waa jumbuur bi ñu la waxoon sànni këne moom manu koo woor du ko woor no du caagante ne farata mu jàpp ne Ramadan la wala naafile bu ñu joyal xanaa mën naa nekk lenn bu dee ne dafa amoon dafa amoon lu muy fay comme mu dese woon ci ramadan bi jiitu woon benn jour dese ko mu war koo fay jour boobu mën na koo woor ndax amul lu leer luy won ne ci ramadan la bokk loolu benn la wala kafaara muy kafaara wala mu nidaroon wala rek naafila boo xam ne aadaam la ndax moom chaque lundi wala chaque jeudi da doon woor te jour boobu dafa tombeeg lundi wala jeudi wala koo xam ne da doon woor siyaamu sayyidina wa nabiyina daawud ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam kon mooy koo xam ne soit u kooru yonent yàlla daawud alayhi salaam la doon def mooy woor benn fan dog benn fan bu dee kooku dafa daje lool te lool mooy wax waa jumhuur bi gisoon ci jotaay bee wees mu ne nag bi mujj Euh, mooy saalisuha almarjiu ila ra'yil imam fi sawmi wal fiqh mu ne bi nga xamante ne nag mooy troisième avis bi moom lañ mujjee wax bu imaam ahmad ba léegi ci wax yi da gis ne moom ñetti wax la ci ñetti avis la ci am yoo xam ne yu ñu toxale ci moom ay wax yu ñu toxale ci moom beneen bi ñetteel bi mooy lan que ne li ñuy moom ci imaam bi la ñuy dellu moom bu wooree bu diglee ñu woor ñu woor bu diglee ñu daldi wori ñu daldi wori voilà kon loolu mooy wax yi nga xam ne ñoo ci léegi bu ñëwaatee ci suñu masala mi waa bu boo fàttali ko mooy dañoo jàppoon ne suba de du du weeru koor gi du début koor gi ñu dem ba ca bëccëg walla moo xam ci bëccëg gi wala ca fajar nga comme exemple bi ñu joxe gaa yi ko gis ñëw tëddi ñëw ci jàkka ji wax ko imaam bi léegi kon mu leer nañu kon affaire bi tey jii ci ramadan la ñu ne woon kooku du ñàkk génn du génn ci ñeenti état yi soit soit soit bi ci njëkk moom mu nekk mu am mu jël avis Hanbali wala mu yor Hanbali que ne jour boobu dañ koo war a woor mu daal di koy woor kooku moom bu defee lool léegi laaj bi mooy est-ce que bés boobu dina compter ci moom comme premier ramadan dañ naan ah kay ndax mbir mi masala xilaafiya la wuute la dafa am masala la boo xam ne dafa am wuute te comme que moom ki ko wax imam min a'immati al mu'tabara dafa bokk al mu'tabarin ñi nga xam ne dafa bokk ci imam yi ñuy bàyyi xel seen wax muy imam ahmad ibn hanbal moom moom la àndal rahmatullah alayhi ci wax jooju te mooy ngiiram kooku bu wooree jour boobu comme si c'est ramadan moom moom moom li dal ñeneen ñi du ko fe du ko ci fekk ndax moom dafa jàppoon nag mbir mi ramadan la kooku garaawul kooku wooram dina baax loolu mooy premier bi deuxième bi mu fekkoon mooy waa ji kenn ci mbooloo ci biir population bi mu am ci nag ñoo xamante nii ñoom wooroon na jour boobu mais pour pour naafile la woon wala boobu mu nisaroon wala yu mel noonu euh, kooku noonu waa jumhurul ulama dañ ne non kooku kooku moom kooram googu du ko mooy manu manu la toog ne waa léegi def naa ko Ramadan mukk moom de toute façon ndax yéenewul woon te nag tabyiitu niyya Ramadan dañoo war a yéene laata nga ciy dugg te waxoon nañ ci charte yi la ndax innamal a'malu binniyat ci condition yi kon kooku bu dee koo xam ne da fekkoon muy woor wooru naafi la moom loolu noonu du ko jariñ dara mooy ne kenn du ko jàppe ne comme Ramadan la foog foo jaar mu fay bis boobu euh, léegi ñetteelu cas bi yoo xam ne waa ji moom walla kenn ci population bi moom mënu cay génn mooy ne waa joo xam ne moom dafa ànd ak waa jumhur ne comme que daal xool nañu mbir yi lëndëm gisuñu dara ndax nuage yooyu man suba moom damay ndékki léegi ah bi mu nee ndékki jot naa ndékki wala mu amoon yéeney ndékki mooy de toute façon woor moom defu ko kooku moom même bu dee ne fekkul mu lekk du ndax waa ji fajar la ñëw wax ko imaam bi biñ jullee ba pare mais moom amul woon yéeney woor kooku noonu day continue quand du lekk de du dem ne kon nag naa ndékki ndax léegi leer na ne mu ngi ci ramadan amul droit ndax suñu boroom dafa tere ku lekk diggante fajar bi fajar gi xare ba njant biy sowe kooku amul droit manu lekk mais nag foo jaar mu daldi lan fay bés boobu noonu ndax la ndax yéene ko loolu mooy troisième cas kii mooy lan kii mooy lekkagul lekkagul mooy moom dafa yéene woon comme waa jumhur la bokk wala avis boobu la jël que ne moom de toute façon suba day ndékki mais comme que dafa ñëw ci jàkka ji laata muy lekk mbaa muy naan dara bu mu ñëwee julli si fajar dégg imaam bi ne ah euh, asalaamaaleykum mbokk yi euh, diw mii de ma njaay mii de ak ma xujja jóob mii de ak isaaka jara mii de ak euh, son yi bu sekk mii de lim ay lim ne ñoom ñii de ñoo ma wax léegi ne bi biñ jógee ci seen tukki bi di dugg si ci dëkk bi euh, dañoo ñoom gis nañu weer wi bi ñuy ñëw ci yoon gis nañu ko waaye nag bi ñu fiy agsi fekk na nag mu guddi ñépp di nelaw ñu bañ ñoo yee ñoom nag ñoo ñëw seede léegi lañ ma wax que gis nañu weer wi kon tey nag ci mois Ramadan la voilà léegi euh, kooku noonu nga xam ne lekkagul ki fekke ki nekk ci assistance ci biir maamum yi ni ñu jiite lekkagul naanagul kooku lañ ne day continuer wooram day continuer boog bañ a lekk mais ndax mu ngi ci Ramadan mais bu woor gi jeexee day fay jour boobu léegi quatrième cas bi mooy ne gaa yi ñëwuñ wax ko ci fajar gi wala bi ñu ko waxee ci fajar gi moom euh, nekkul woon ci jàkka ji ndékki ba pare ñu jóge ci jàkka ji ñëw ne leen nag ah lii de mooy xabaar bi wax leen li leen imaam bi wax wala rek ci bëccëg gi ñu ñëw ay onze heures ba yooyu di vaquer à leurs occupations am ñu jóge fële ñëw ci dëkk bi ne leen ñoom gis nañ weer wi biig kooku noonu mooy dernier cas bi fekk moom lekk na ndékki na ba suur ba fay jaaykatu ndékki bi wala ndékki na këram ba dem jàngale ji wala mu jàngi wala mu liggéey wala mu chômer ji wala mu nelaw yi defi li muy def waa léegi kooku lu muy def kook dañ naan ko moom bi mu ko yëgee dafa war obligation la ci moom mu arrêté dootul lekkati ba timis do ndax lan xadiisu salamat ibn akwan bi te xadiis boobu mu ngi ci saxiixay ni doon wax ci weeru ashura wooru juuru tamxarit comme niñ ko fi waxe woon ndax jour boobu waxoon nañ la ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am rawatina xanafiya yi rahmatullah alayhim dañ ne jour boobu weer jour wee woor jouru ashura di tamxarit farata la woon euh, te waxoon naa leen ñooñu seen wax dafa dëgër ndax gis xadiis yi ñu gisoon yaa Aysa yooyu bi mu ñëwee euh, moom yone ak bu Seydina Muaaz bi radiyallahu anhu bi mu ñëwee dafa fa amara bi mu laajee juif yi ñu wax ko li ñuy wax fa amara bi saw mi mu daal di digal jullit ñuy woor seydina salamat ak al akwa radiallahu anhu benn saxaabi la woon gisaguñu ko dinañ ko gis mais ci kanama kanam insha taala mu ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam dafa digal benn nit lii avant ñuy farataal weeru koor la woon mu ne ko an azin fin naasi wooteel ci biir nit ñi yëgleel ci biir nit ñi anna man akala falyasum baqiyata yawmi wa man lam yakun akala falyasum fa innahu alyawma yawma yawmu ashura mu ne moom salamatu bnu ak yonent dafa digle wax naa la jamono ji avant weeru koor gi nekk farata suñu àgg nii boobu ashura lañ doon woon woon mu ne dafa digle ne nit ki waxal demal nga yëgle ci biir nit ñi këne képp ku jot a lekk falyasum baqiyata yawmi li des ci jour bi na arrêté lekk gi mu lekkoon bu mu lekkati bu fekkoon muy lekk na ko arrêté bu xasoon mu ndékki ba pare après añ ba mu commandé woon na ko décommandé voilà loolu lay tekki ndugg gi ngeen bi femme bi dugg si ci marché bi ngir togg añ kooku xëdd ndogu la koy mujj def reer voilà man akala ku xosoon a lekk fal yasum na na continuer woor baqiyata yow mi li des ci jouram man lam yàqul képp nag koo xam ne bi nga xëyee ndékkiwul ndax moom ay onze heures lay ndékki xabaar bi ñëw dix heures et demi mu ne kooku noonu fal yasum ndékki gi mu romboon jaaykatu ndékki bi ne ko indil ma kaasu meew ak buróom ndambe gi indil ma ko sama place na ko décommandé voilà Eh, ah non non non non paal rek ma lekk saway tey moom de toute façon déedéet fal yasum na woor fa innahu l yawma ndax dëgg-dëgg tey al yawm jour bi yawmu ashura bésu tam xarit la te ñoom jour yooyu dafa newoon lan jamono yi dafa newoon farat kon lii mooy dalilu le fait que bu dee ne kaawu képp koo xam ne moom xabaar bi bi mu lay dikkal ci bëccëg gi la fekk nga lekk ba pare kooku dootul lekkaat li des ba timis jot après nu muy def day fay jour boobu par force obligation mu daal koy fay loolu mooy li nga xam ne mooy kaayu ñeenti kaay yi xew bu dee ne après yow mu shakki muy guddi gi nga xam ne ci lañ am dut dem xooli gisuñu ndax ay nuage ca suba ga wooruñu mu leer ne wala ca suba ga mu leer mujj ñu leer que ni Ramadan la woon soit ñeenti kaa la am koo xam ne moom wooroon na ndax dafa ah, moo Hanbali yee an dafa jàppoon ni kaa bu mel noonu ca suba ga par force day wane ne loolu Ramadan la kooku wooram baax na. deuxièmement deuxième cas mooy waajoo xam ne fekkoon na ko muy woor mais nag da doon naafila kooru naafila la woon ak nu man di demee. kafaaraak yu mel noonook yu mel noon wala man sama aada la woon dama nisaroon ak kooku jour boobu noonu day continuer woon mais kenn du ko compter comme jour ramadan ñetteel bi mooy waajoo xam ne dafa yéene woon bañ a bañ lekk ba lekk bañ a woor ndax moom waa jumhur la àndal mais laata muy lekk dara dara dara du la yëg ni ah ndeke tey jour ramadan la tey la commencé kooku day arrêté kooku day continuer du lekk mais bu koor gi jeexee day fay jour boobu ñetteel bi nag mooy waa joo xam ne moom xas naa lekk ñeenteel bi te mooy bu mujj bi xas naa lekk bu suur ndékki bu suur affaire bi door koo dikkal kooku dootul lekkati ba timis jot te bu koor gi jeexee day fay li nga xamante ne mooy jour boobu léegi bu ñu xamee loolu loolu mooy masala biñ noonu moom lañuy ñuy léegi nag mu des nag mas masalaay aali kalaj moom moom mooy aali kalaj gi dëgg moom moom mooy aali kalaj gi e, mooy est wi bu ko benn réew gisee bu ñu ko gisee par exemple Sénégal est-ce que waa Gambie day obligé ñu woor walla est-ce que weer wi bu ñu ko gisee Afrique du Sud day obligé waa France ak waa àddina bi monde musulman bi yépp woor ak fu jullit mën a nekk walla est-ce que weer bu feeñee Makka ñun waa Sénégal waa Indonésie ak ñeneen ñi ci àddina bi dañoo war a woor wala est-ce que bu feeñee Égypte ñun waa Makk ñun waa Sénégal ñun waa ñooñu ñépp dañoo war a woor foog naa laaj bi leer na loolu mooy masala bi nga xam ne euh, képp ku bàyyi xel ci jamono yii ñu nekk ak yii weesu euh, xam nga ne loolu moom moo lëmbe dëkk bi dëkk yi ak réew yi léegi loolu mooy laaj bi léegi nag ñu ñëw nag ci tontu bi nag dina xaw a gudd nag voilà ndax waxoon naa la boo fàttale ko problème yi li ko indi yépp mooy ñi xamul dara ñooy wax ñoo gën a rëy làmmiñ ñoo yor micro yi te ñoo am accès ci médias yi di wax waaye nag loolu dadul lay pour ku xam loolu du lay mooy boo xamee yow fexeel yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisoon nañu ba mu nekkee Màkka da doon ñëw lakinnahu lam yazal yaqfu mawaasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasi muntasimi mu ne euh, lakinnahu waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam malgré treize ans yam fa nekk di leen woo ñu koy bañal di ko weddee ka yooyu masula découragé neewul man naa toog sama kër gii waaye al ilmu yu taa xam-xam daal dañ koy dikkal kenn la dul dikkal nga xam ne ñëw di di di di di di di sukkandikoo ci waxu imaam Maalik bu tedd boobu rahmatullah alayhi te xamuñ contexte bi taxoon mu wax wax jooju xam-xam dañ koy dikkal mais kenn du ko di du dikkal kenn loolu daa am contexte bu taxoon mu wax loolu mais bu dul yooyu noonu boroom xam-xam bi warul a nekk koo xam ne dafa rëy wala isolé boppam am na yoo xam ne kenn isolé wu la yow yaa isole sa bopp naan man daal sawaay affaire yi daal fullaay jaay daqaar fii ñun jaayuñ daqaar xam-xam du Dakar il est plus précieux que xam-xam moo gën a précieux daqaar foofu mbir yi du ay ful jaay jaay daqaar yooyu amul ci xam-xam amul xam-xam amul ay yooyu ah. amul fenn fu muy bañ a dugg fu ne lay dugg ndax yi yàqu fi yàqu bu dee dañ ne la la la ko war a defar bu fa dugg kañ lay defar te ña fa ne duñ génn ñëw fekk si ko kañ lay kañ lay nit ñiy defar yow yaa war a jël sa daraja dëgg ci suul ko sa xam-xam nga suul ko suul yépp ak sa grëy ak sa anaaniya sa moi ton moi ki nekk bi nekk sa biir di fa di fa màgg di fa ponkal di yaatu comme ñay lépp kooku ngay fexe suul ko ngir mën a doxal dara yonent mi alayhi salaatu salaam malgré da doon dem ci seen foire yi doon am yarju min allahi di yaakaar ci borom bi subhaanahu aw nan ndimbal boo xam ne du dox loolu mooy da dem di nekk moo tax ay ñoo accaparer média yeeg yooyu moom du lay surtout léegi internet moom no léegi moom du lay moom mooy ne nag ñoom mën nañoo am les moyens mais yow yàlla laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha buur yàlla du du du responsabiliser du teg nit dara lu dul li nga xam ne ci li mu ko jox par rapport moyen yi mu ko jox ci loolu la koy artee te loolu la ko naan defal ak bañ bul def tu nekk rek defal li nga man infiru xifaafan aw siqaala tëb leen daw dem ci xeex ci yoonu yàlla moo xam ngeen diis gànn wala ngeen woyof ngeen woyof wala ngeen diis mooy ku nekk rek ni nga mën ngay deme mbir yi tamit ku nekk sa moyen fi sa moyen yem de toute façon yàlla moom li sa moyen yem rek la lay laaj léegi nag mooy manoo toog naan gaa yi ñi rëy laan ne ñoo ñu xamul dara ñoo yoon mbir mi déedéet yow loo def yàlla loolu lépp gis na ko après yow yow de toute façon loolu yow ba léegi waxagoo sa bopp daw da ngay dédommager sa bopp bëgg ko nit ñee tax déedéet yow ana lan nga def lan nga def rabbana ghalabat alayna shiqwatuna non loolu manoo ko wax li yéefér yi wax yowmal xiyaam rabbana arina alladhayni adallana waññu ñaar ñu sànk loolu it mënoo koo wax déedéet yow ana te tey responsable kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ku nekk ci yéen ab sàmm la te sàmm bu nekk dinañu ko laaj ci li ñu ko sàmm loo kon nag bu fi kenn nekk naan gaa yi rëy làmmiñ yi ñi xamul dara rekk a ko yor waaw fee la dëgg la moo xew loolu dëgg la mais nag loolu dalaa war a jox sax courage gin laa may ngay xalaat ay moyens pour di divulguer yow xam-xam bi nga xam ne mooy bi leer qaala allah qaala rasul qaala saxaaba loolu ak ñi ànd ak ñoom yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na saxaaba yi radiyallahu anhum nee nañ ñi topp seeni tànk ci boroom xam-xam yi nee nañ ndax al ilmu kon l'imam Shafi'i wax maa qaala fiihi nnaasu xaddatanaa wa maa siwaahu fa waswaasu shayaatiini imaam ashaafi'i almuttalibi raxmatullahi alayhi mu ne alilmu xam-xam daal dëgg-dëgg xam-xam tekkiwul na yeneen yi dara du ci xam-xam mais bu ñu naan xam-xam par excellence xam-xam bi tax ñuy wax dëgg-dëgg maa qaala fiihi nnaasu xaddatanaa mooy bi nit ñi naan xaddatanaa mooy xam-xamu xadiis déw moo ma nettali mu jële ci diw muy ko ñu ñu wóor ñu jële ci diw ñu jële ci diw ñu jële ci diw ba ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na loolu mooy xam-xam dëgg-dëgg ah waaye wamaa siwaahu lu dul loolu fa waswaasu shayatin jax-jaxalu shaytaane yi rek lañu moo tax xoolal képp koo xam ne day jéem a wax ci diine bëgg wax ci diine ba pare saa mu tudd aaya saa mu tudd xadiis xoolal seetlu rek seetlu ndaje yooyu moo xam ne conférence lañ koy def chaque jour ñu woo kenn walla yu mel noonu lenn rek ka fay xew mooy ku nekk di jaay ne am nga loo xam am nga loo jàng ci wàllu tubaab ak wàllu nasaraan ak termes yu bees yi génn ak yow maîtriser ko loolu rek ka fa am lépp di ay wax yu ñu orné boo ko génnee dara du des château de château de carte la boo koy ëffëg sa gémmiñ muy wadd tasaaroo wanewu rek ka fay am mais doo fa mës a dégg mënoo fa jële yow loo jëfe jamais ay idée rek la ay idéologie wax ju rafet pompeux yooyu rek ka fay am moo tax loolu nag was waasu shayatin yi imaam Shafi'i di wax mooy loolu rahmatullah alayhi alors que boo nee nii indi xadiis indi aaya yi ku nekk xam li la war ak li nga war a jëfe ak yow nga natt sa bopp ci li yàlla digle yonent bi saatu saam wasalaam ñëw jottali ñu ko yow nan nga ci nekke yow nga natt ci sa bopp bu doon yaa ngi ci nga yokk góorgóorlu bu doon newoo ci woon nga duble d'effort ngir def ko loolu rek lay jariñ di li imaam ash-Shaatibi wax rahmatullah alayhi ne ajma al ulama boroom xam-xam yi de yu dëppoo nañu ko ne bépp xam-xam boo xam ne xam-xamu diine boo xam ne du jëf amul njariñ mooy xam-xam boo xamante ne ni waa ji nee na ci diine la lay wax mais lépp spéculation la comme de spéculation foncière mooy ne il faut wax ji am fruit boo xam ne jëfu xol wala jëfu cër mu génn ci mais zéro zéro zéro zéro gundi rek tuutee gundi loolu mu ne loolu boroom xam-xam yépp d'accord ne <laughs> loolu wam benn njariñ loolu nag yaakaar naa ne buñ ko seedee rawatina ñun wolof ci réewi wolof ndeysaan <laughs> suñuy waxtaan boo ci génnee loolu moom ah déet mooy waxtaan amatu fa ndax ñun noonu lañ xam loolu lañ xam te loolu lañu miin te moom lañu moo tax kuy wax xam-xam sax da ngay bizarre saa moo bizarre waaye déggal maa ay imaam ibn ay abu ishaq yooyu ñuy ñan moom day bizarre dangay bizarre ci ñoom jàpp dañuy jàpp ne yow mii ab ab ku yàgg nga moom bu kii kii kii kii kii ban dëkk la jóge walla lii muy wax ay diwa solo yi ndax xamuñu yooyu ndax ñoom liñ xam mooy waswaasu shayatin yi lañ xam ci suñu ndajee diine yi di ci ëpp yàlla allahul musta'an yal nañu nit yàlla gindi suñu xol yeeg suñu xel yi leeral ñu ci loolu euh, loolu lu ko yomb la wama ala llahi wama huwa ala llahi bi aziz wama dhalika ala llahi bi aziz du lu te yàlla du lu jafe yàlla léegi kon euh, li ñu indi woon ni fii mooy lan mooy ñi xamul di wax mu indi divergence yu bari ki xamul di wax nag nekkul ne koo xam ne rek boo ko gisee xam ne xamul mooy nit lañ ñoo xam ne léeg-léeg yow da ngay foog ne ñoo fi man sax domaine bi ñoo fi man ndeke xamuñu mais nag loolu bala nga ko xam mooy il faut tamit nga am benn niveau bi ndax professeur de maths euh, des universités euh, xale euh, buy door a def ay quatre fois quatre fois deux deux plus deux kooku manu ko manu manu la xam ndax vraiment waa ji il est au niveau ndax am na niveau à la hauteur gone goog manu koo xam il faut mu dem ba commencer bi gis di sori ci mathématique ba gis yenn yi xam mbir yi ba bu kenn waxee même bu dee ne professeur la mu xam ne ah waa ji da xaw fu mu jaar ba am diplôme bi mais des na loolu il faut nga am benn niveau bi wala ku am niveau bi wax la ko loolu rek nga ko mën a xam ne su dul loolu mooy mënoo ko wax kon nag masala boobu li tax ñu xaw ci yàgg nag mooy bi bi lëmbi àddina bi comme ni ñu ko waxee rek korite gii tabaski gii nii nii nga xam ne incha allah ci leen jublu nga xam ne euh, euh, euh, bu dee France jeudi la bu dee Sénégal vendredi bii nii rek même dangay gis biir dëkk ba biir réew ma biir réew ma Sénégal nga gis am na divergence est-ce que loolu xaste la walla boo problème la boo xam ne day wane ni ñii bëggante wu ñëw yooyu loolu ça dépend rek ci ku nekk fa nga nekk nan nga fa nekk ci avis bi nga ak li ngay def nan nga koy defe mais tekkiwul ne bu ñuy defee lii ñuy def leneen rek dañoo bañante ndax saxaaba yi radiyallahu taala anhum nee nañ génnoon nañ euh, euh, la saxaab yi ba waxoon xamatuma jàppatuma tur bi foog naa Seydina Anas la damay jaawale xaw ma exactement ndax moomatilam dén mu ne génn nañu ànd ak yonente mi alei saatu salaam fa minna saa'im wa minna al muftir am ci ñun ñoo xam ne dañu woor am ñoo xam ne wooruñ te ci ñi woor ŋàññu ñu ñu woorul te ñi woorul ŋàññu ñu ñu woor waaw akbar ñun bu ñun ñu ne loolu waaye lii day wane ñii seen xol yi dëppoowul kii déedéet ça dépend rek ndax gars yi li li ñàkk dëppale seen xol yi du loolu lii da koy gën a rek walla da koy gën wane mais mbir mi ginnaa profond voilà ndax nit man ngeen a soppante di sa lépp ngeen bëggante mais ci masala yu mel nii moom mu woor tey yow nga bañ a woor suba te teewul yéenay ànd jour ak guddi di waxtaan di dool di sottante ay xalaat di weccoo ci wàllu ay masaa il ak yooyu pourtant tey yow nga jàpp ne way man li gën a dëgër fi am mooy li Hanbali yi wax par exemple tey ci guddi gi séentu nañu gisuñu ndax nuage yeeg yooyu man damay woor suba keneen ki ne moom li waa jumhur wax lay def pourtant bu subaa yéenay àndaan nekkaat problème amul ndax ñooñu dañoo xam mais ñu xamul dara nag ñooy jàpp ne loolu moom source la sax pour ñu bañatee wóoluwante xam ne ndeke ci bo bokk bëggumaak wala ndax damay wax du ma ànd ak man déedéet loolu ci niveau boroom xam-xam yi loolu amul fa kon buñ ñëwaatee ginnaaw laytaayal gii ñu def ci masala bi mooy est-ce que weer wi bu feeñee ci bennum réew mennum réew day làmbaale réewu jullit yépp àddina bi yépp ñi ko war a woor joxe nañ ca exemple loolu imaam ibn abdul bar rahmatullah alayhi dafa wax ci at-tamhid téereem bu am solo boobu mu shara muwatta'u imaamu malik imaamu daaril hijra rahmatullahi ala al-jamii imaam ibn abdul bar ci at-tamhid rahmatullah alayhi dafa ne di tontu laaj bi waxtalafa al ulamaa fi l xukmi ida raa ida raa al hilaala ahlu baladin duuna geyri min al buldaan mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah aleyhim de daal dina ñuy wuute gis nga xoola ni ubbee wax talafal ulama Allahu akbar xam-xam yi dañu wuute pour wax la premièrement xoolal loolu moom la ubbee masala bi wax talafa lan la lay jàngal mooy <laughs> divergence yi ñu doon wax sànq ne wuute yooyu au contraire bëggante sax lay gën indi la waroon a jur bu dee nit ñi xamoon nañu mu ne wax talafal ulama boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim de wuute nañ fii xuk fil xukmi ci àtte idaara alxilaala bu dee gis na weer wi ahlu baladin duna gayrihi min al buldaan bu dee ne dafa am menn benn dëkk wala mennum réew ndax réewu lislaam benn la ñépp lépp am réew la léegi nag bu dee par exemple ni ko colonialiste yi dagge mooy senegaal mooy am réew Gambie dim réew Burkina Faso di réew France dim réew Éthiopie dim réew mais bu dee kii dëkku lislaam yi lépp ci kaw ci ci ki nga xam ne moo jiite comme xalifa bi comme temps abbasid yeeg yooyu ba l'empire turc loolu moom lépp benn réew la ci moom léegi yeneen yi ay gox lañ ay buldan ay dëkk mu ne mais léegi ñoom dañu wute ci bu dee ne daa am mennum réew wala benn dëkk boo xam ne moo gis weer wi te ñeneen ñi gisuñu ko est-ce que ñëppay woorandoo wala déet mu ne fa wuruya moom imaam alxaafiz ibn abdul bar al andalusi rahmatullah aley mu ne fa ruwiya an ibni abbas wa ikrimatu wa wa wa an ibni abbas wa ikrimata walqaasim ibni muhammadin wa saalim ibni abdillah annahum qaalu li kulli ahli baladin ru'yatuhum wa bihi qaala isxaaq ibn rahawey wa xujjatu man qaala hada al qawl xadiis ibn abbas radiallahu taala mu ne premier avion ngoog fa ruwiya an ibn abbas soloo nañu jële ko ci wax mooy premier wax bi wax bi mooy lan mu ne jële nañ ci imaam ibn abbas dinañ wax wax bi ñi ko wax lañuy wax d'abord wa ikrimata di ikrima di taalibeem wal qaasim ibn muhammad di al qaasim di doomi muhammad muhammad di doomi abd uh, uh, abu bakr ibn abu bakr ibn abi quhaafa as-siddiq radiyallahu ta'ala anil jami' muy seydna abu bakar doomam ji muhammad doomu muhammad boobu di al qaasim bokkoon ci fuqaha as-sab'a yu mag yi qaasim ibn muhammad allahu akbar moo bari woonum xam-xam kaar allahu akbar alqaasim mu ne jële ko kon ci imaam abdullah ibn abbas ikrima alqaasim ibn muhammad ak saalim ibn abdillah ban abdullah ibn omar saalim bii la waxoon moom la moom la abdullah ibn omar ne woon man maa ngi ko tuddee kan saalim mawla abi xudayfa radiallahu taala anhuma ne saalim boobu noonu te ñu gisoon tarjumaan mawla abi xudayfa mu ne man moom laa tuddee eh, eh, Abu Hudhayfa lañ gisoon Saalim gisaguñu ko woon Abu Hudhayfa di doomi Utba shaykhul jaahiliya di kilifaay jaahiliya yu Utba ibn Rabi'a eh, Abu Hudhayfa boobu Saalim Saalim moom la ne woon moom la tuddee doomam bi Saalim moom Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma saalim boobu noonu di doomi abdullah ibn omar ñoom lañ jëlee ci wax bu njëkk bi wax bu njëkk bi mooy lan li kulli ahli baladin ru'yatuhum ñeel na réew mu ne dëkk bu ne aku gisam ñu ne dëkk bu dëkk bu nekk ñoom ñii dañu ne imaam abdullah ibn abbas ikrima ñoom dañ ne dëkk bu ne ak gisam la Ah, bu gisee weer wi daal moom dëkk bu nekk moom la concerné concerné wu yeneen dëkk yi mu ne te wax bii xam nga ñi ay taabi'in lañ ñi tudd ñii ñëpp ay taabi'in lañ mooy taalibe saxaaba yi lañ bam mu des seen sëriñ di Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom moo ciy saxaaba mais Ikrima al-Qasim Salim ñoom ñëpp ay taabi'in lañ mu ne nag ci wax jii këne dëkk bu nekk moom gisam moom la concerné moom la kan wax Isxaaq ibn Rahawayh mu ne imaam Isxaaq ibn Rahawayh nekkoon àndandoo imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah moom it Xuraasaan yi la mooy ci waa bilaadu Xuraasaan moom rahmatullah alayhi moom it ci wax jii la wax këne moom dëkk bu nekk aku gisam voilà bu mu mu loolu mooy lan waa Makka daal buñ gisee weer wi ñun waa Sénégal concerné wuñu loolu mooy wax ji waxuma la waa Sénégal mais waa Égypte rek concerné wu léegi loolu mooy benn wax boobu léegi nga ne waa ñii seen wax fu mu ko teg imaam al-Hafiz ibn Abdul Barr rahmatullah alayhi mu ne ñoom nag wa xujjatu man qaala hadha al qawl xadiis ibn Abbas mu ne ni nga xam ne nag mooy layu euh, ñi wax wax ji wax ji ni mooy xadiisu abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma wa ardaahuma moom xadiis boobu moo ngi ci saxiixu imaam muslim imaam muslim moo ko solo euh, imaam muslim dafa ne xaddatanaa yaxya bnu yaxya wa yaxya bnu ayub wa qutayba wa bnu xujrin mu ne nettali nañu nettali nañu Yahya ibn Yahya di a an yi di Yahya ibn Yahya bi nga xam ne sëriñam bu mag la woon jógewoon jàngoon ci imaam Maalik ñëw jàngal ko ci moom la commencé jàng ci